baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsum min camali alshaytaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom ñeen fukkeelu laaya bi mu ne yaa ayyuha alladina aamanu eh, ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal innamal xamru dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy boisson bi ñu naan sàngara wal maysiru ak li nga xamante ne nii mooy jeu de hasard li nga xamante ne nii mooy seen xërëm yi ngeen ngeen samp wal azlaamu ndëpp yee gaa yooyu tuur yoo yële wal azlaamu ak seen pilo faas yi ngeen nekke bëgg a xam ndax fi ngeen jëm baax naam baaxul ak lan la leen seen boroom tabaaraka wa taala cëral sédd ric sun yi yépp salte la taq-taq la bàkkaar bu mag la min amali shaytaani te day jiw day jural ko koy def mbugal min amali shaytaani ci jëfu shaytaane nag la bokk mu iblis fajtanibuhu kon nag na ngeen ko moytu de la'allakum tuflihun bu ko defee di ngeen texe xam nga laay bi gisoon nañ ba ñuy gis ca suuratu naxli bi ba muy wax ne fii ci ci sàngara am na loo xamante min wa min shajarin na wa min shajarin naxil ci li nga xam ne mooy garabu li nga xam ne mooy e, mooy mooy raisin gi ngeen ciy jële loo xamante ne nii tattaxiduuna minhu sakara wa rizqan xasana ngeen ciy jële loo xam ne lu ngeen di naan la ab jus ak li nga xamante ne nii moom ngeen di rizqan xasana wërsëgu teey loolu noonu gisoon nañu ne loolu moo doon ba ñuy gis laay gisoon nañu fi nga xamante ne nii te xaraamalu kàngara ci étape yi mu jaar moo tax laay bii nii jële nañ ci mu mel nii seydina wa mawlaana Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa radiyallahu anhu wa ardaah comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al Ahmad ak al imaam Abu Daawuud taalibe mbeg al imaam Tirmidi naka noonu ko al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullahi alayhim daal dinañuy solo jële ci Seydina Omar <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy mu ne dafa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> mooy ci mbiru sàngara daal ci la doon ba muy ñaan boroomam naan ko boroom bi yal na ndax dafa gis ravage mooy problème yu rëy yi nga xam ne moom la sàngara daal di jur ci biir jullit ñi ak li muy def ci société beeg yooyu mu ne allahumma bayyin lana fil xamri bayaanan shafiya mu ne allahumma i yow sama boroom bayyin lanaa yal na nga ñu leeralal fil xamri ci li nga xam ne mooy sàngara yow suñu boroom tabaaraka wa taala yal na ñu leeral daal ci sàngara sii sàng mooy leeral boo xam ne àtte boo xam ne moom bu ñëwee mooy day faj li nga xamante ne moom la ñuy xaar léegi nag si la suñu boroom tabaaraka wa taala daal di woon wàcc ba nekk ca suuratul baqara di mu naan yasaluunaka anil xamri wal maysir ne ñu ngi lay laaj ci li nga xamante ne nii moo jëm ci li nga xamante ne mooy sàngara wal maysir ak jeu de ak jeu de carte yi qul wax leen ne fiihimaa nekk na ci seen biir ñoom ñaar ismun bàkkaar kabiirun bu rëy rëy rëy wa manaafi'u linnaas waaye am na ay njariñ yoo xam ne jur nit ñi la dee waaye wa ismuhuma seen bàkkaar nag ak seeni musiba akbaru moo gën a rëy fuuf min naf'ihima te seen njariñ ñoom ñoo ñële di sàngar ak li nga xam ne mooy jus yi seydina omar radiyallahu taala anhu wa arda mu daal di laajaat ne allahumma ñaanaat boroomam ne allahumma bayyin lana fil xamri bayaanan shaafiya ndax bi laa yële wàcce ñi doon naan continuer di ñaan ñenn ñaan nañu bawoon mais ñu bari dañu continuer di naan léegi nag mooy bon problème yam doon amal ba léegi mu ngi am moo doon Seydina Omar radiyallahu anhu ñaanati ne allahumma i yow suñu boroom maa ngi lay dagaan bayyin lana yal na nga ñu leeral fil xamri ci mbiru sàngara bayaanan shaafiya mooy àtte boo xam ne day leer naññ nekk loo xam ne day faj léegi nag <clears throat> mu ne nag ci la wàcce ci la suñu boroom tabaaraka wa laa wàcce laaya bi nga xamante ne moo nekk ci suuratu nisaa yi nga xamante ne nii foofa mooy fi nga xam ne ci la doon wax ne laa taqrabu salaa ne yéen ñi gëm yàlla laa taqrabu salaata wa antum sukaara ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jege julli à partir de tey nag léegi bu leen jegee ti julli fekk da ngeen a màndi loolu nag bi nga xam ne noonu la demee ñenn ñi ba ko ñenn ñi ne ah kon baax na ñun bu julli waaj a jot daal dinañ fexe duñu naan waaye bu ñu paree daal moom mën nañoo nekk ci sàngara si léegi nag Seydina Umar ibn al di daldi radiyallahu anhu ñaanaan ne allahumma bayyin lana fil xamri bayaanan shaafiya ne borom bi tabaaraka wa ta'ala ngaa ngi lay ñaanati nga di ñuy gën a leeralati ci mbiru sàngara yi leeral goo xamante ne day faj léegi nag ci la laaya bii nii daal di wàcc nag muy laaya bii nga xam ne ci la la nag innamal xamru yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm seen boroom tabaraka wa taala innamal xamru dëgg-dëgg li ñu naan sàngara wal maysiru ak li nga xam ne mooy jeu yi wala am saabu ak seen ndëpp yi ak seen xërëm yi ak seen yi ngeen xam ne moom ngeen samp def ko ay yàlla di ko jaamoo ko yooyu wal azlam ak seen pilo faas yi ngeen di def pettaaw yeeg façon yoo yële di xool ndax li ñuy li lan lañu boroom di defal ak lan laay am suba ak sama mujj fan la mujj ak sama tukki bi nan wax yàlla gis nga tukki deen rij sun mu ne yooyu yëpp taq-taq la salte la tilim tilim la te bàkkaar la te tamit day jëme boroom day indil boroom ay mbugal bokk nag ci li nga xam ne mooy ci jëfu shaytaan bi na ngeen ko moytu na ko noonu it jële nañ ci liy wane ne lan moo tax laaya bi wàcce seydina wa mawlaana muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu an-Naysaburi yu ak sëriñam di alimaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal ak alimaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo nañu jële ci seydina wa mawlaana Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne daal moom daa masoon a nekk <coughs> demoon ci benn mbooloo moom ak lenn ci muhaajiruuna yi ba ñuy ga bañ nekkee Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ak lan saar yi nag dañoo demoon daal daje fenn di naan nag bi nga xamante ne nee na bi ma ñëwee man dama laa ñëw ñu ne ñu ne ma ay wa ñëwal ma ñëw nekk ak ñoom léegi nag ñu daal di dég daal lekk ba pare après ñu servir li nga xamante ne nii mooy sàngaras yi léegi nag bi ñu naanee ba man di am kenn ci na yi nag ne wax muhaajiruuna yi ñoom ñoo gën lansaar yi mooy ñiy gàddaay jóge màkka Makka jëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom dañoo gën ñii nga xam ne ñoo ñu fat di waa lansaar ñii di jàppale yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu am benn waaye ci waa lansaar yi mer daal di jëkk gis benn kii boo xam ne benn uh, gëléem boo xamante ne nii moom faatu woon na bu yàgg mooy benn yaxu gëléem walla yaxu gëléem côté fi bëñ yi nekk foofale moom la jël moom la gis rek daal di koy jël rek daal di koy fëgg ki nga xamante ne nii mooy ci bakkanu seydina Saad ibn wa Abi Waqqaas radiyallahu anhu dereb ji nag di car-cari léegi nag mu daal di ñëw nag wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag nooy nag suñu boroom wàcce laaya bi ne yéen ñi gëm yàlla ba ne mu jeexe kon loolu mooy yi nga xamante ne wax yi nga xam ne ñoo wax ñooy wat ñoo di wax ne lii moo tax laaya bi wàcc kon nag lii la mooy fii xaraamalu sàngara aaya bii bi nga xam ne moo ko teg ndax daa nekkoon loo xam ne comme ni ñu ko waxe woon bañ doon gis foofale bi tattaxiduuna wa min shajarin naxiil ci garab goo gële muy garabu tàndarma yi non non yi ngeen ciy jële voilà ngeen ciy jële waaw naxil mooy tàndarma yi voilà ngeen ciy jële li nga xamante ne nii sakara wa rizqan xasana ngeen ciy jële li nga xam ne lu ngeen di màndee la wa rizqan xasana ak li nga xamante ne nii wërsëg la goo xam ne gu sell la te baax loolu gisoon nañ ko que ne arab yi dañoo miinoon sàngara lool mu saxoon fa lool ñu woon ci lool te tuddaale woon nañ foofule xew-xewu Seydina Hamza ba ak Seydina Ali ak jëleemu Seydina jógee Badar ni ko Seydina Hamza daal di woon core radiyallahu anhuma ndax dafa màndi woon kon nag affaire baa ngoog ndax boobu moom moom dafa daganoon kenn yow kenn terewu ko woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag loolu kon bu leeree ñu continuer boroom nag di wax yi nga xamante ni nii moom moo tax iblis bëgg lool nit ñi di nekk ci sàngara mu ne innama dëgg-dëgg yuridu li mu nam mu dongo shaytaanu comme que wax na leen ne lii ci jëfu shaytaane la na ko moytu mu ne innama comme que nee ci jëfu shaytaane la mu ne nag shaytaane nag li mu namm ci yéen lii la innama dëgg-dëgg yuridu ni mu namm ash-shaytaanu shaytaane kii an yuqian li mu bëgg mooy def baynakum daal di saxal def baynakum seen diggante al-adaawata yéen di nit al-adaawata ak nit ñay naan sànga al-adaawata noono wal badaa ak bañante fil xamri ci sàngara wal maysiri ak sud ak jeu yi ñoom tontine ak ñoom euro million ak gaa yi nga xamante ne nii ñooy perte man outil ak ñoom PME gaa yoo yële ñoom ñoom ñoom ñépp ñoom lakk xaw man nuñ koy tuddee loolu ci bëgg a bëgg wayasuddakum ba pare nag bokk na ci lim bëgg ba léegi nam mu ngeen nekk ci sàngara ak jeu de hasard yi wayasuddakum mu daal di leen dëddale an dikrillah ki ngeen di fàttale ku seen boroom te di ko tudd waaye li mu dëddale leen bi li nga xam ne moo gën a màgg ci ci tudd yàlla wa ni salaa rawatina ci julli mooy ndax bu ko gaa yi newee dañ ko dul tal sax gis nga jeu de hasard yeeg sàngara boo ko ne moom de toute façon bu julli jotee sax xel da cee nawul sax ndax dem na boo nee ci jeu de hasard yi tout le temps yaa ngi naan noo xaaral non casino bi boo ci newee dañuy jouer yooyu jeu de cartes yeeg yooyu jeu d'argent yooyu non xaaral léegi nga pare quoi non julli mën naa xaar noonu ngay def ba boo jekkee concentré wu ci da ngay rek fekk waxtu yo weesu na loolu lépp shaytaane loolu la bëgg suñu boroom nag ne fa hal antum muntahun ndax yéen di ngeen arrêté ndax di ngeen bàyyi léegi nag laay yi ba mu wàcce saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañ ne intahaynaa ya rab intahaynaa ya rab intahaynaa ya rab ñun de arrêté nañ te banañu li nga xamante ne mooy lii nii yow suñu boroom tabaraka wa taala noonu nañu doxale ñun ñépp jullit bu ne noon nga war a doxale boo newee ci loo xamante ne na ñun amatul loo xam ne dañ naan bi ñu koy def daa fekkoon ne daganoon na déedéet yooyu sariya ba tëj na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi kay leen na fi nekk mooy nga ñàkk xam benn mbir moo xam ne mu xaraam la mais yaa ngi ci parce que dangaa gis ñoo xam ne foog nga leen diine ñu ne ci dekete yoo ñoom teguñu ko lu dul li féete kaw seen gémmiñ yi muy seen bakkan yi ak seeni njort voilà ñu bari sax ci njortu la comme que ñoom diwoon koy def daal war naa baax dekete yoo baaxul bés ba nga découvrir ci alquran alquran ak sunna que ne lii dafa xaram yow ci saase na nga koo war a bàyyi xamal ne bu boobaa laaya bi mu ngi wax ak yow fa hal antum muntahun wala fa hal antum muntah ndax yaw di nga arrêté bu boobaa nag nga wax ni saxaaba yi waxoon ne arrêté nañ ya rab barayte nañ yow suñu boroom wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallam na nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa na ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin